alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati a commencé woon dañ jàng di nekk ci yi ñuy jële ci ah, nettali yiñ jóge woon muy saraaya yi nga xam ne gisoon nañu ko laata ghazwatu Tabuk tay nag comme ni ñu ko dige woon ñu wara gis li jëm ci wàllu solaatul janaaza sa salaatu muy salaatul janaaza muy jullee néew rawatina jullee néew bu absente koo xam ne newu fi te li tax euh, loolu soxal ñu comme niñ ko gise woon mooy faatugu an-Najaashi di asxama radiyallahu taala an bi nga xam ne ci la faatu comme nim nee ci saxiix yi xadiis seydina abu hurayra ñoom seydina jaabir bini abdillahi radiyallahu taala anil jamii yonent bi aleyhi salaatu ko yëgal saxaaba yi yëgal leen am na axaakum seen mbokk mi te bokk ci xabasha yi génn na àddina fa xuumu jóg ñu ma jullee mu dem ci bërëb ba nga xam ne fa lañ doon jullee néew sorewul jàkkaam gi moom alayhi salaatu wassalaam après mu daldi koy nee na mu daal di ñuy def ay rang trois rang mu kàbbaar daldi julli jullee ki nga xam ne mooy malikul xabasha di an di asxama alayhi rahmatu rabbaani loolu yit dinañ ci gisaale incha allah ci masala yi comme que aleyhi salaatu wassalaam daneen li xuumu jógleen ñu jullee ko te nekku fi néewam newu fi mooy néewu ko absenté est-ce que képp ku ku faatu fu nekk rek yow fa nga te newoo fa yow en tant que jullit danga ko war mën a jullee comme ni aleyhi salaatu wassalaam def waaye it dinañ ci gis le fait que mais ana jàkka ji lu tax julleewu ko ci dajawul leen ci jàkkaam ji moom aleyhi salaatu wassalaam boole leen foofu daal di leen def ay sàppe comme rek buy jiite jullee leen foofu est-ce que le fait que mu ne nañ leen dem ci biti te seydna abdallah ibnu omar ibn alxataabi radiyallahu anhuma xadiisam dinañ ko gis bu ñuy wax yooyu bi nga xam ne luy wane ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa amoon foo xam ne fa lañ doon jullee néew yi bërëb boo xam ne wute na jàkk yi waaw yooyu yépp mooy kon laaj bi bu boobaa mooy est-ce que jullee néew moom kon dañ ko mënula def ci jàkk moo tax kon est-ce que looloo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam kon ne leen leen dem ci biti loolu yépp dinañu ko gis inshaa allahu taala waaw waaye li nga xam ne moom lañuy ñuy njëkke ak yeneen masala mooy jullee néew rek lañuy wax ak li jëm ci moom parce que xam nga am na lu jiitu loolu mooy ki nit ki dox dinañ ko sang mooy sang bi ku génn àddina sang biñ lay sang kanta est dinañ sang shahid loolu gisoon nañu ko waaw ca ghazwatu Xaybar gisoon nañu wute yi amoon ci boroom xam-xam yi est-ce que shahid shahidul ma'raka koo xamante ne nii moom ah, ci toolu xare la faatoo est-ce que kooku dañ mën nañ ko sang non est-ce que mën nañ ko jullee walla déet voilà nañ ko jullee walla déet jullee bi est-ce que dañ koo jullee walla déet gisoon nañu wax waa jumhur na kenn du ko jullee waaw am ñu ne dañ koy jullee kay am ñu ne déedéet comme imaamu ahmad rahmatullah alayhi choix la waaw waa jumhur ci xanafiya yi chaafiiya yi maalikiya yi chaafiiya yi ak riwaaya buñ jëlee ci xanaabila yi wax la ci xanaabila yi kenn kenn du ko jullee kenn du jullee shahidul maaraka mu am ñu ñëw ne dañ koy jullee par force waaw dañ koy jullee wax ji jëna dugg doom muy waxu imaamu ahmad mu ne si moom choix la rek mën nañ ko jullee comme mën nañ ko bañ a jullee parce que mu ngi ko tegoon boo fàttale ko xadiisu kaw kaw boobu la nga xam ne dafa tuuboon ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi ay ñoñam ne dafa gàddaay ci Medina waaw ba Xaybar amee ñu génn mu ànd ak aleyhi salaatu wassalaam bi ñu demee ñu daldi koy bi liñ njëkk a am yeneen timale saab am lu doon séddale ci liñ njëkk am ci bitin foofu mu am ñu ko boole loon ci laa saar yi ah bañ ko ko joxee bañ ko ko joxee mu ne lii lan la lii lan la nii ñu ne ko lii sa wàll la ci xare bi nga xam ne moom lañ ne nii yonent ma lay saar saam de moo la ko jox mu ne man non man yonent mu ñëw ci yonent ma lay saar saam ne ko ne ko man lii topp ma la ndax lii man dama laa topp li an udraba hahuna hatta yakhruja min hahuna waaw wala an urma dama laa topp ngir ñu jàmm fii wan ko put gi baat bi ba mu génn ci beneen côté baat bi looloo tax ma topp la nekk shahid waaye topp ma la ngir ay màng man du ma jël ah, waaw comme que ak xam la bañ na kenn du ko forcer voilà kenn du ko forcer ñu daal di koy yonent bi alei salaatu salaam ah comme que noonu la demee nag forcer wu ko mu daal di koy bàyyi waaye bi nga xam ne ci la songaat yahuud yi xare bi taraat ñu ñëw ne ko aa ah, waa ji xar waa ji gaañu na de mu ñëw ne wan leen ma ko ñu wan ko ko mu gis fi mu tegoon loxoom ne woon fa la bëgg ku ko dóor mu jaar nii ba jaar ne génn fii yonent bi alayhi salaatu gis ni foofu lañu ko noonu lañ ko faate foofu la ko xeej bi dal bi mu ko gisee mu ne ahuwa huwa est-ce que moom moo nekk nii moom la moom la ñu ne ko waaw mu ne sadaqallahu fa saddaqa waaw sadaqallah moom sadaqa ma rabbihi dafa dafa dëggu ak boroomam suñu boroom fekk ko ci dëggu googu defal ko li nga xamante ne rek mu wóor ko ne kii moom trichewul woon waaw waaw allahu akbar kon mu ngi noonu mais yonent ma saa saam buur daam solal ko ko dal di koy jullee dal di koy denc te ñaan yam ko ñaanaloon ne buur yàlla kii de dafa génn muhaajiran ilaa ilaa ilayk wa ilaa rasuulik génn àddina ci kii ci ci ci ci sa to ci sa yoon man maa koy seede allahu akbar ko alayhi salaatu wassalaam seede ca kanamu yàlla mooy yow xam nga ne yow xaw ma gàj na yow sa affaire weesu na baax yow sa affaire wuuwe kenn mënu koo gis kooku loolu moo taxoon imaam ahmad ne ah te xadiis bi xadiis bu wér la comme ni ñu ko gise woon mu ne kon nag affaire bi daal euh, choix la <laughs> moo tax waxoon nañ ni amaana lool mooy li gën a dëgër même bu dee ne ñoom maalikee yéeg waa jumhur dañ ne non lool xadiyatu ayn la waaw laa yasluxu laa tasluxu al iht laa tasluxu lil ihtijaaj waaw mooy lii qadiyatu la mooy mbir la moo xamante ne nii Euh, dafa xew pour kii kese la voilà mooy mënuñu cee mënuñu cee basé wu di yokk li nga xamante ne nii mooy àtte bi waaw mënuñu ci di basé wu di yokk àtte bi loolu manu la ne waaye loolu nag ah ñële dañuy wax lale naan en tout cas daal amul dalil buy wone ne loolu daal euh, euh, kii la quoi qadiyatu ayn la comme ni nga xam ne noonu ngeen koy as annoncé yéen yaa masharal jumhur nu mu ci man di demee masala boobu gisoon nañ ko léegi nag kon buñ ñëwee ci suñu masala mi kon tey incha allah lañuy ubbi li jëm ci wàllu jullee néew mu siiwe ci salaatul janaiz wala salaatul janaza janaza nag dañu naan janaza di wax jinaasa waaw janaza bil fathi di wax jinaasa bil kasri waaw ibnu Qutayba nee na ak benn mbooloo ci boroom xam-xamu luga yi jinaza nag mooy moo afsax mooy li nga xam ne mooy langage bi gën a euh, soutenu jinaza kanta imaam al-Fayyumi bokk ci boroom xam-xamu luga yi dane mbir mi loolu mooy loolu léegi nag lan lay tekki mu ne janaztu shay'a an min baabi daraba mooy satartuhu rek waaw wa minhu ishtiqaaq al aw al mu ne wa hiya bil fath wal kasri wal kasri afsah moom mu wax comme li Ibn Qutayba wax mu ne janaza fi mu jóge mooy buñ nee janaztu ash-shay'a ajnuzuhu mooy satartuhu mooy yiir naa ko nëbb naa ko waaw loolu foofu baat bi foofu la jóge janaza mooy wala jinaza mooy lu ñu nëbb waaw mu ne wahi wa minhu ishtiqaaqul jinaza si lañ xare ci lañ jëlee moo bi di jinaza wala janaza moo tax mu ne wahiya bil fathi aw wal man nga wax janaasa man nga wax jinaasa mu ne waaye wal kasru afsah jinaasa nag mooy li gën a langage soutenu bi moo gën a fasaa voilà voilà boroom xam-xam yi nag boroom xam-xam luga yi ku mel ni ñoom imaam al al al asma'i wak ibn al ñoom dañ ne boo gisee ñu def ji kasra ji naasa loolu li muy tekki mooy nit ki faatu waaw niiw bi lay tekki buñ nee ja naaza nag loolu mooy jaag giñ koy teg jàggiñ koy teg buñ koy yóbbu di ko suul yi mooy liñ koy teg ci kaw xam nga nit bu faatoo civière voilà civière ngeen koy wax liñ koy teg ngir yóbbu ko ngir mën koo suuli ba fañ koy suule loolu ñu ne bu dee fatxa la janaza loolu mooy mbir mi mooy lal biñ koy teg mooy civière bi mooy jaag gi kantaa ji naaza nag mooy waa ji niiw bi ci boppam waaye nag am na nag ñu wax lu contraire ci waa banu euh, ahlul lugha ba léegi ne non contraire bi la mooy ne fatxa bi kasra bi mooy tekki lal bi mooy civière bi hein kasra bi nag moom mooy tekki ki nga moo fatxa bi mooy lii nga xam mooy tekki néew bi ci boppam waa ji nga xam ne moo faatu mooy waa ji nga xam ne moo fi bàyyeekoo voilà waaw kon lool dangay gis ne kon ñaari wax yépp ñii nee nañu bu dee kasra mooy néew bi la jinaasa néew bi lañ ci jublu buñ nee janaasa mooy biñ koy teg ñeneen ñi ne dépp c'est buñ nee jinaasa mooy lal bi bu ñu nee janaasa mooy lal mooy li nga xamante ni mooy waa ji waaw <laughs> voilà kon daal ci sataat mooy li muy tekki janaza shay'a yajnuzuhu janzan voilà janaza shay'a yajnuzuhu janzan waaw <laughs> loolu mooy kii mooy satarahu yasturuhu waaw mooy loolu satara mooy suturaal na comme que néew bi ban lien la mag néew bi mooy néew bi dañ koy denc le fait ko ñu koy suul gas suul ko waaw te loolu gis nga ca saar ba ba ñaari doomu maam aadama yi alayhim salaatu salaam ba kenn kereyee ka ca des hmm? léegi nag mu triste xamul lu muy def buur yàlla yónni yebal benn xuraab boo xam ne moom moom it daa faat mbokkam mbokkam ma ba mu faatoo boog mbokku xuraabam ba mooy genre céeli yooyu picc yooyu hein muy gas ak bekam ak euh, kiiwam bek bi ah, ngir suul ko léegi nag ci loolu la gis ne ah mu xamal ko kon nag nii lay def mu def noonu waaw moo tax nit ñi dañ leen di denc le fait que nga koy denc moo tax nit bu faatoo kenn du ñëw tout di ko fekk ci kër gi noonu néew bi noonu fekk ko noonu waaw déedéet mooy dañ koy denc pas ni nga xam ne moom la yenn juhaal yi doon def ci yenn religion yu yées yi fële ca Euh, euh, perse zoroastrien yi nga xam dañuy ñëw néew bi dañ koy bàyyi noonu sous le soleil bàyyi ko noonu ba kerasaay muy kiiw ak yooyu yooyu moom fokkoon na ci seen façon religion yi ñu def naan loolu nag l'islam bu ñëwee ci biir kenn du ne lii tradition la waaye c'est une tradition boo xam ne millénaire la il faut ñu bàyyi ko fi déedéet déedéet dañuy suul nit ñi kenn du fi bàyyi nit ñi di leen exposer néew yi noonu waaye du ñu def ñu indien yi def di lakk néew yi mukk parce que yonent mi alayhi salaatu salaam nee na waa ji day yëg li nga euh, li ngay li muy kii ah day yëg metti moom yi nga koy def da koy yëg néew bi moo tax mu ne woon kasru idamil mayyit ka kasrihi hayya ah ka kasriha ka kasriha maya nga nga nga jël dagg damm yaxu gi nga xam ne dafa faatu moom nga damm ko fekk mu mu dund ñoo yem mooy da koy yëg moo tax mu doon tere ne bu kenn yéeg ci kaw bàmmeel toog ci parce que da ngay diisal waa ji kon nag loolu indien yi def en tout cas lenn seen religion boobu nga xam ne nit day faatu ñu taal ab kii ab bûche daal du ko ciy teg waaw ñu naan esprit ma ngoog di naaw di dem ci ciel bi loolu it jullit du ko def loolu l'islam day tere loolu amul fii ay tradition bi la woon c'est des millénaires bi it day dindi lool voilà kon loolu la kon ci gàttal loolu mooy li jëm ci loolu ci wàllu janaza ak jinaa kon dañuy wax janaza waaw janaasa ak jinaasa ñiine ne jinaasa mooy néew bi janaasa mooy lal bi ñiine ne c'est le contraire janaasa mooy néew bi jinaasa mooy lal bi ñu koy teg asariiru mooy civière bi mooy jàggi hein te janaasa janastu li muy tekki ajnuzu janzan mooy satartu mooy làq naa comme ni ñuy làq nit ki ci suuf lañ koy suul waaw wa qaalu a ida dalalna fi l ardi wala a inna la fi xalqin jadid dalal naa du sànku nañu déedéet mooy bu ñu bu ñu bu ñu fàddoo waaw ah bu ñu fàddoo ñu ne ñoom a ida dalalna fi ardi ndax bu ñu fàddoo ci kaw suuf ah mooy bu ñu bu ñu faatoo bañ suul ñu a inna ndax ñun la fi xalqin jadid ndax dañuy nekk ci dundu keneen kii bu bees xam ngeen loolu sori na de hay haata hay haata lima tu'adun waay leen di digg sori waay ah in hiya illaa xayatuna ad-dunya namuutu wa nahya wa maa yuhlikuna illa ad ñu naan hay aka sori hay aka sori maa xam ne tu'adun moom lañ leen di digg lii nag ku leen fi dig ne bu ngeen faatoo di ngeen dekkiwaat waxu leen lu am loolu lañ doon wax ñoom kuffaar yi in hiya lii nekkul illaa xayaatina dunya lu dul suñu dund gi nga xam ne dafa jege te gàtt te doyadi hein ñoom nag doo lu ñu wax doyadi dañ naan bu gàtt rek xam nañ ne bon bon àddina guddul malgré tout ça guddul namuutu ndax dañuy faatu wa nax yaa ñuy dund wamaa yuhliku naa dara nag faatuñu illa dëhra waaw c'est le droit naturel la rek waaw ku dund di nga faatu ah chaque personne vivante et appelée un jour à passer le trépied waaw dina dina faatu benn bés loolu lañ doon wax kon ginnaaw ah loolu ñu ñëw nag ci masalaay léegi bu ñu xamee lool kon wax nañ la dañuy sotti affaire sangu sang néew sang néew waa suñu ko wax bi ñuy gis sayyidatu Zaynab faatu sayyidatu Zaynab ca xadiis sayyidatu Ummu Atiya ba imaam Muhammad ibn Sirin ak Hafsa tamit sëram ñoom ñaar ñépp ku nekk jële na ko ci yaay Ummu Atiya nasibatu wala nusaybatu bint Kaab radiyallahu ta'ala anha al-ansariya mi doon sang moom mi yonent ma lay saar saam waxoon ak ndax jigéen ña doon sang doomam ja ah ighsal ighsilna bi sidr bi ma'in wa sidr thalathan aw khamsan aw sab'an in in ra'aytunna dhalika waaw na fi aaxirihinna kaafuura te bu ngeen paree na ngeen ma yëgal waaw mooy booba bañ koy gis gisuñu woon li jëmoon ci sangu sangu néew mais sangu néew moom wax simple na quoi mooy ni ñuy sange farata rek mais nit ki da ngay presser d'abord néew bi da ngay presser biir beeg yooyu pour yi nekk ci biir génn voilà yooyu da koy def oo paree nga fatt yi nga xam ne bën bën yi yooyu da nga koy def bu dee jigéen boo ko sangee ba pare wala koo xam ne nit la koo xam ne dafa bari karaw hein am nga ne nit ñoom dañu bari karaw tem seen karaw yu ñëw bay lang ak yu mel noonu moo xam góor la wala jigéen buñ koy sagg dañ koy sa sa kii dañ leen di bàyyi noonu dañ leen di tekki mooy dañuy bàyyi karaw gi di lang ñu sang ko noonu ba ndox mi day àgg ci yaram bi comme kuy sang comme kuy sang set rek la waaw comme sangu set rek la waaw mais dañ ciy def dane woon sange leen ko irsilna na bi ma in wa sidr maa ndox ak cèdre waaw xobu cèdre yi nga def ko ci hein salaasan ñett wala xamsan wala wala juróom wala juróom ñaar bu ngeen gisee loolu quoi yéenay seet waaw mu jox leen choix waaw am na nag comme Hanafi yi ñoom dañ ne en tout cas trois yi par force la waaw trois yu njëkk yi moom par force la léegi nag bu matul ci ngay yokk te boo yokk doo yokk benn du moo il faut mu tuul waaw inna allaha witrun yuhibbul witr buur yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu tóol la ah léegi bu ngeen ko sangee ba pare mooy ku bari bu dee ku bari karaw la après da ngeen koy mu ne woon moo tax am na ci benn riwaaya bu bu bu xadiis boobu moom daleen ne ngeen kii ko ngeen def ko ay ngeen takk ko def ko ay létt ñett waaw mooy dangeen dajale bopp def ko liñ naan ay mëgg walla ci wolof ngeen mëgg ko ngeen daldi koy mëgg def ko ñetti mëgg walla mooy noonee lay mbir mi di deme Allah Allah noonee la mbir mi di deme après mooy nga def ko noonu après bon léegi c'est bon ngeen jullee ko ngeen solal ko nag kafan waaw ngeen solal ko kafan d'abord loolu la te nag kiy sang daa war a ragal yàlla lii dañuy def quelque bref lu tuuti wax ci côté boobu bala ñuy ñëw ci julli ji parce que bon d'autre façon <laughs> am <laughs> c'est pas compliqué am na ñoo xam ne nag ñemewuñu sang néew <laughs> <laughs> mais nag ah il faut am ñu ko def nag waaw duñ ne faratale la ci ñépp mais il faut am nag ñuy taxawe loolu ñu koy def ñépp mënuñoo ku ñu wax rek nga ne eh, man c'est que sama yaram bee daw quoi ah ay bu ñépp ne woon loolu moom du il faut am ñu xam xam affaire bi moo tax Seydina Muhammad ibn Sirin dañ doonoon naan bokk na ci taabi'i yi moo ci gënoon a xam ni ñuy sangee néew ndax moo ko jële woon kan ci saydatu ummu atiya miñ daax cinq nusayba wala nasibatu bint kaab ah radiyallahu taala anha moo ko jàngal moo ko xamal xamal ko sóoram di xafsatu bint sirin imaam muhammad ibn sirin ñoom ñaar xafsa sayyidatu sayyidina muhammad sirin sayyidina al-hasan ak sóoru sayyidina muhammad ibn sirin di xafsatu ibn sirin ñoo gënoon a màgg ci liñ jooyal seen jamono allah allah allah hmm? waaw buñ nee seen jamono nag moo ci tabi'i yee tax ñuy yoon bien sûr xam nga dund nañu ak saxaaba yi mais waxuñ la ne ñoom bi fi saxaaba yi ne ñooy ñi gën a màgg non non non loolu yaakaar naa ne <laughs> waaw léegi kon mooy buñ sangee ba pare ah nit ki mooy il faut waa ji tamit nekk ku ragal yàlla bu mu nekk ayib bu mu gis loo xam ne jàpp na ne ayib la ci ci ki muy sang mu dem di ko divulguer waaw wala naan kii cay akay yàgga saay-saay pëyam bii lu ne def na ko ci loolu nag loolu moom lu xaraam la te ñaaw waaw loolu lu xaraama xaraam la te ñaaw waaw wala nga naan cay gis nga loxoom bii <laughs> moo yàgga tegu ci lu xaraam de waaw biiram bii ah, naa pressé rek waaye li may pressé dara kii lu xaraam rek la ci dugal kenn mënu ko woon a wax lu mu dégg noppam yii ak ak kotomu yii façon wax yooyu mooy yow lu xaraam nga def loo xam ne yow ki ngay waxal nan la lay baaleeti faatu na faatu na yow tey nga am problème waaw te loolu nit boo tàmmul téye sa làmmiñ te tamit nekk ko buur yi amoo ak yàlla man nga dugg ci yooyu waaw naturellement ngay wax foog ne se normal <laughs> alors que yaa ngi def bàkkaar yu rëy rëy yonent ma lay saaf saaf waxoon na laa tasubbul amwaat fa innahum qad qad afdaw ila ma amilu ñoom bëgg nañu jëm ca la nga xam ne moom lañ jëfoon bu leen kenn ŋàññi ñi génn àddina waaw moo tax nit lu mu yées yées yées yées yées dib jullit bu génnee àddina yow li ngay def mooy eh, eh, del tudd yu baaxam waaw di ko di ko di ko di ko te sax sa ñëwee sa xel nga ñaanal sa bopp njéggal ñaanal ko njégal waaw waxoon nañ la même bu dee ku bon la sax am na du du waxuñ la tout le temps ngay nekk fi di ko rëbb ak di tudd kiiwam buñ ne abu jëhlin saa su ne rek ngay rëbb déet ndax la an la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon as-Siddiq ne ko du dajoo ci nit nekk laan ba pare nekk ki nga xam ne mooy siddiq déedéet waaw rëbbkat ba pare nekk koo xam ne di rëbb nit ñi rek dëkk ak nekk koo xamante ne nii siddiq yaay as siddiq waaw ndax yooyu jar nay bàyyi xel waaw man nga wax comme alayhi min allahi ma yastaxiqu voilà nekk na ci kawam bàyyeekoo ca yàlla li nga xam ne moo yey ci moom voilà léegi kon mooy côté sang bi bon lu bref quoi léegi o am na yeneen masala ci côté sang bi kan mooy sang kan bu dee couple la loolu mooy li gën a dëgër mooy lii ñuy wax léegi dañuy wax li gën a dëgër rek lii nii eh, bon fooguma woon ne sax war nañ koo def waaye mooy ñoo ànd lawaasim yi la parce que ki ñuy jullee ba lañ ko jullee daa am fa muy jaar mooy ruux nga dem na nafsoom génn na faatu na waaw léegi nag bu faatoo daa am lu ñu suñu boroom yoo xam ne yonent ma lay saa am lu sariya wax mooy ñu sang ko léegi bu ñu ko sangee war koo jullee ana ñan ñoo koy jullee d'abord dañ naan la ba lu ñoo ñëw ci àttee julli jéeg yi jëm ci yooyu ah ci loolu la ñuy ñëw ak nan lañuy ñuy jullee néew mooy premièrement dañ naan la bu dee ab couple la. jëkkër ak jabar loolu lañ wax de concubin moom foog naa gaa yi xam ngeen ne waxuñu kooku ko ñaar ñoo xam ne dañ ko ci dañoo dëkk noonu rek di ko ci nekkal saa ne non non kenn mayu leen dara mooy ay ñaari xarit lañ daal yu dëkk comme si ay couple waxuma couple yooyu ah moo ami yeeg waaw c'est mon petit c'est ma petite amie ak c'est mon petit copain c'est mon ñooyu moom yaakaar naa ne kenn foo ñépp xam nañ ne waxuñu ko waaye nag on est wolof il faut ngay leeral. parce que mas naa leen a wax ne am na femme bu ma gisoon boo xam ne moom femme ba daa moom daal jàppoon ne njaaloo en fait liñ naan njaaloo moom concerné wul ab célibataire te sénégalaise la <laughs> moom pour moom liñ naan njaaloo mooy koo xam ne dafa sëy ba pare nekk ci buumu sëy jote keneen am ay relation sexuelle ak keneen ku ku bu dee jigéen gi ak beneen góor wala bu dee góor gi ak beneen jigéen moom pour moom loolooy njaaloo mais pour moom waaye yow eh, man na ko yow luy loolu eh, moom mu jàpp ne bu dee ñaari célibataire lañ quoi ku góor ak ku jigéen loolu li ñuy def seen biir ci lu xaram loolu du njaaloo quoi mooy garaawul <laughs> man ne ko mukk mooy kel kel kel mais yow foo jële sa lii laa <laughs> ilaha illa allah ma ne ko nag kaay ma wax la ko en français mu leer gis nga loolu xam nga c'est vrai parce que moom français la gën a dégg ma ne ko xam naa yow li la yóbbee mooy li ngay dégg nga naan adultère adultère adultère waa adultère mooy ku man ñaaloo koo xam dafa sëy ku nekk ci sëy daal di kii ñu naan waaye c'est des mariages des relation extra conjugales la am relation extra conjugale la am waa ji dafa def adultère hein waaw loolu mooy ku sëy mais mais ma ne ko jàppal xam fornication li ñu naan fornication ni adultère xaraame la xaraam voilà loolu la il faut que ça soit clair kon looloo tax yii nii <laughs> nit dina ne waaye saa yi lii jar de préciser ma ne la yow xamal sa bopp rek <laughs> nit ñi nit ñi dañoo wute dañoo bari te wute nit ñi dañoo bari te wute déet bul wax loolu de bul wax ne jaru ko waaja nay leer rek mbir yi daal boo ñëwee di leeral leeralal rek waaw bul ne mukk ndax tout le temps ndax ku ne mën ngaa def noonu li nga xam ne wax nit de diw de xam nañ ko moom diw xam na ko déedéet doo def loolu yow fexe loo jàpp ne lii mën na di mën na am lënt-lënt leeral ko rek waaw même bu dee une minute wala quelques secondes la lay jël leeral ko te jàll on sait jamais am na ko mu mën a jariñ waaw waaw ku mu koo xam ne nag xamoon na ko si ilm la wala boog njariñ la déggu xam-xam njariñ la waaw déglu xam-xam njariñ la déglu xam-xam lu baax la te njariñ la kon nag bu ñu xamee loolu loolu muy lu leer léegi nag mu des beneen affaire kon mooy bu dee waaw kay couple bi ñu doon wax bu dee couple ku góor ki mën naa mën naa sang soxnaam hein ci li gën a dëgër même bu dee xanafiya yi dañ koy bañ xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ koy bañ ne non ku góor ki di takk di sang soxnaam ñoom ñoom ñu ne non non mais insha allah li waa jumhur wax mooy li gën a dëgër mooy ne sii man na koo sang kay man na koo sang mooy ndaw si waa ji man naa sang soxnaam te moo ci gën a yey kenn gënu ko cee yey ndax lan Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala moom dafa joxoon dafa dafa wasiya woon eh, ne bu génnee àddina na ko soxnaam di eh, Sayyidatu eh, Asma bintu Umays Asma daal di koy sang te moom it bu génnoon àddina moo ko doon sang waaye dañ naan la Seydina Ali ibn Abi Talib alayhi ridwaanullah moom moom ah, moom mooy ki nga xam ne moo moo moo sang sayyidatu Fatima binti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hmm, sayyidatu Ali ko sang ri sayyidina Ali te góor la jigéen gi kantaa beneen côté bi jigéen gi mën a sang jëkkëram loolu ñoom loolu imaam Ibnul Munzir nee na boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci lool beneen bee nag la ku mel ni ñoom ima ku mel ni xanafiya yi daal di ne non non non non non pas ça surtout pas ça waaw nañ seet jigéen ñi ñoom ñoo ci gina yey ndax yonent ma lay saa saam doomam ji am na nag doomam ji nag li gën a siiw dañ naan Zaynab am na ñu ne déet ndax am na riwaay yeneen yoo xam ne dañ naan du zay sayyidatu Zaynab de non non non sayyidatu Ummu Kalthum la newoon soxnaay sayyidina Uthman al-Mi'ta radiyallahu taala anha wa arda boroom xam-xam yi ñoom dañu ne li gën sax li ñuy wax mooy ne sayyidatu Zaynab la mu génnoon àddina ci huitième année bi comme ni ñu ko gise woon am ñu ne deet sayyidina sayyidatu Ummu la moom ci neuvième année bi la génnoon àddina bu sayyid bu soxnaay sayyidina Uthman sayyidina Uthman ah ñu ne kooku la woon mais dañ naan loolu lépp mën naa nekk deux yëpp que ne sayyidatu Ummu Atiyya sang na ñaar ñëpp ndax moom dañoo xamoon ne sangkat la sangkatu néew la woon da doon sang néew yi ah, comme ni ko il al imaam Ibn Hazm al andalusi daal di non al imaam Ibn Abdul Bar namari al maliki rahmatullahi waxe kon loogu la loolu la léegi kon mooy kon loolu mën naa ne couple daal li gën a dëgër mooy couple mën nañu sangante ku faatu man ngay sang sa moroom léegi nag sauf que aj na bii manula sang jigéen boo xam ne du déedéet loolu man da nekk mooy yow bu dee ndaw si euh, man du sama koj armal manuma koo sangaa loolu man da nekk mu ngi mel ni jigéen goo xam ne dafa faatu ci étranger buñ ne ay étranger nag mooy ñi nga xam ne ñooñu ñépp a ko mën a takk waaw ñooñu ñépp mënoon a nekk seen soxna wala yu mel noonu mooy ñooñu dañ koy tiimal waaw dañ koy tiimal dañu koy tiimal te duñu laal yaram bi ah. waaw dañ koy tiimal moom tiimal lañ koy def mais kenn du ko summi di ko sang déedéet loolu kenn du ko sang. alors que moroomu jigéenam yi nag mën nañ ko bu dee lool mooy ci biir góor dañ la wax mais bu dee moroomu jigéenam yi moroomu jigéenam yi mën nañ ko sang comme kii comme ñoom sayyidatu Ummu Atiya ak tam du moom rek ndax moo tax yonent bi alayhi salaam ne irsilnaha sang leen ko du moom kese am na yeneen riwaay yu ne ñetti jigéen ñu nekkoon ak moom am na ci riwaay yoo xam ne dañ ne as sayyidat Asma bi ñu doon tudd sàng bintu Umays ne woon soxnaay Seydina Abu Bakr ak kan Hmm. sayyidatu Asma soxnaay kan la njëkkoon a doon sayyidina Jaafar ibn Abi Taalib ginnaaw gi bi mu génnee àddina keroog ca Mu'ta sayyidina Abu Bakar moo ko denc ginnaaw sayyidina Abu Bakar sayyidina Ali ibn daal di koy denc ah? moom nag ba nga xam ne ci la ne woon soxnaay sayyidina Abu Bakar ba nga xam ne ci la ne woon soxnaay sayyidina Abu Bakar Ah, moom sayyidatu Asma ba naa Abu Bakar génnee àddina moom moo ko sang voilà moom nee na boo am na riwaay yu ci xadiis sayyidatu Ummu Atiyya boobu sayyidatu Asma beneen boo xam ne moom dane moom fekke na bi ñuy sang Seydina sayyidatu doomu yonent mi alayhi salaatu salaam fekke woon na ko kon mooy ay moroomu jigéenam mën nañ koo sang voilà léegi buñ gisee kon ci gàttal ko côté sang bi léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu mais léegi salaatul janaasa waaw premièrement mooy salaatul janaasa laaj bi mooy moo salaatul janaasa moom xam nga wax nañ ci julli am na dafa am ci lenn ci boroom xam-xam yu ne mbir mi ñaan kese la du julli mais loolu li gën a dëgër mooy julli la parce que yonent bi alei salaatu salaam ah sallu moo ne julli leen julli leen ci seen mbokk mi loolu kay leer comme niñ ko gisoon ci riwaay bi ne Sahihayni bu asxama bi tax sax ñuy wax ni ah julli leen seen mbokk loolu manuñ nekkoon loolu ah que lii nii euh, bon du salaa quoi naan si si parce que yonent bi alayhi salaam moo wax loolu waaw kon loolu la il faut que ça soit clair loolu kon julli la léegi nag buñ nee julli la nag mooy dafa laaj lan dafa laaj laab waaw yi mooy prémices yi bala nga ñëw daan damay julli mooy dangay am laab ndax lan yonent ma lay saar sàmm wax mooy xadiis bu bi imaam eh, kii muslim bi ak imaam at-Tirmidhi di njëkk indi xaddatanaa Qutayba ba boobu noonu seydna Abu Hurayra mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam seydna Abdallah ibnu Umar ibnu ibnu Abdallah ibnu Umar mooy laa yaqbalu laa yuq la mooy buur yàlla du nangu benn julli boo xamante ne nii laab amu ca waaw mooy xadiis ndax dana woon moom Qutayba bin Sa'id qaala xaddatana Abu Awaana an Simaak Harb haa <laughs> <laughs> muy imaam kii imaam euh, imaam ba la tudd euh, at-Tirmidhi <laughs> mu ne xaddatanaa nettali nañu Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani qaala mu ne xaddata mooy première xadiis yu indi ci saxiixam ci sunanam sunan jaami'u sunan wala jaami' rek jaami'u Tirmidhi rahmatullahi mu ne woon xaddatanaa Qutayba ibn Saciid mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba ibn Saciid al-Bughlaani qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Awaana muy Abu Awaana an Simaak Simaak ibn Harb ha mu ne beneen maa ngi dem ci beneen càll la maa ngi ñëw taxawal xaar mu ne wa xaddatanaa Hannaad ibn Sa Hannaad kese la ibn Sari Abu Sari qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu waqi ibn al-Hajjaaj ngoog waqi ibn al-Jarraah ibn al-Jarraah al-Kuufi <laughs> waqi waaw shakawtu ilaa waqi'in suu'a hifdhi fa arshadanii ilaa tarki al-ma'aasi wa allamani anna al-ilma nuurun wa anna al-ilma nuurun wa nuuru llahi laa ah, yu'taahu 'aasin ah laa yu'taahu 'aasin waaw Seydina Wakii' moo male Seriñu imaam Ash-Shaafi'i ak ñooñu <laughs> Seydina Wakii' ibn ibn ibn al-Jarraah ah, al-Kuufi Kuufa la dëkkoon ah boroom xam-xam bu mag waay waay wakiya waay waaw <laughs> ah, wax naan ay c'est que Seydina Abdullah ibn Mubarak buur yàlla da ko mayoon tontu tontu lu rafet <laughs> moom Seydina wakiya mu ne damaa toog ci jàkke ji gis ko muy julli mooy mooy nettali bu siiw boobu rek <laughs> moo al imaam Abu Hanifa di julli Seydina Abdullah ibn Mubarak di julli ci wetam <laughs> mooy nettali bu bu siiw boobu ci raf'ul aydi yëkkati loxo yi ci booy julli hmm? <laughs> moom Waki' Waki' bi moo moo moo moo tudde woon doo kii eh, Gundar eh, moo tudde woon Muhammad ibn Jaafar moo ko tudde woon Gundar waaw <laughs> ba mu ñëw ñëw borom xam-xam lu mu wax rek wàkke eh, Muhammad ibn Jaafar moo ne woon doomu jiitlewu Seydina amirul mu'minin fil xadiis di kan Seydina Shu'batu ibn al waaw ah, Abu Bistaam al-Waasiti amirul mu'minin Seydina Shu'batu ibn al moom yaay ji ndax Seydina Shu'ba moo dencoon yaayu moo mujjoon denc yaayu sayyidina Muhammad ibn Jaafar Seyna Wakin ñëw mu ne fa di kii rek Seyna Wakin ñëw mu nekk fa di di di di wax rek di polémique lu mu kii rek mu kii waay waay waay yow loolu di yow daal di laaj rek di kii mu ne ko hé <laughs> uskut yaa Gundar mooy noppil yow polémiste bi. Hmm? tashwiish ngay def waaw mu ne kon xadda wa bu ñëwaate mu ne beneen càllale bi wa xaddatanaa Hannaad muy Abu Sari Hannaad ibn Sari qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Wakii' muy Wakii' ibn al-Jarraah al-Kuufi an Israa'iil mu jële ci Israa'iil mooy Israa'iil man ibn Yunus ibn Abi Ishaaq as-Sabi'i radiyallahu ta'ala anil jamii' an Simaak muy Simaak ibn Harb an Mus'ab ibn Sa'd mu jële ci Mus'ab ibn Sa'd yi ibn an an Sa'd bi mooy ban Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqaas Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas an Umar an ibn Umar ala mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar an Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala neena laa tuqbalu salaatun bi gayri tuhuur wala sadaqatun min ghuluul laa tuqbalu walla li ñu intéressé fii laa tuqbalu du nangu du ñu nangu kan moo dul nangu mooy buur yàlla salaatun benn julli du ko nangu waaw benn julli benn julli la suñu boroom dul nangu laa tuqbalu salaatun bi geyri tuhuur jàpp gu laab amul buur yàlla du ko nangu non euh, julli kon nag ta salaatul janaasa julli la waaw salaatul janaasa julli la comme que nag waa moom du ko suñu boroom du nangu benn benn julli bu amul laab kon mooy salaatul janaasa kon fokk nga laab waaw boo amul laab sa julli baaxut waaw doo ñëw taxaw toog fee naan bon man daal sawaay yi bon yi ñëw leen ñu jullee ñëw nga ne bon garaaw man de xaaral ma ñëw quoi ñu ne la mais jàppil nga ne non garaawul dañ naan da non non non ndax laa tuqbalu buur yàlla du nangu benn jullee néew boo xamante ni nii jàppamu ci wala sadaqatun du caagante benn boo xamante ne ab lii la euh, mooy euh, euh, benn sarax boo xam ne yow ci butin de guerre bi nga sàcc daal di koy sar di ci saraxe mooy rek nga jël loo xamante ne nii alal ju lewul waaw alal ju halal ju lewul nga koy nga koy nga koy nga koy kiiwe nga koy lekke di nga nga koy saraxe lool buur yàlla du ko nangu voilà du ko nangu kon nag affaire baa ngoog ak xadiis sayna Abu Hurayra laa yaqbalu allahu salaata ahadikum ida ahdasa xatta yatawadda waaw buur yàlla du nangu ah du nangu ñuy du du nangu jullit kenn ci yéen quoi waaw kay fekk fekk kii wuñu ko fekk daldi wuñ koy lan amul hatta yatawadda fekk laabul mooy mu jàpp mooy loolu bu ja manoo ñëw nag ne bon man moom janaa la am waaye comme que buur yàlla damaa war a julli nee na nag du nangu jàpp julli kenn ku dul jàppul man jàppal kese laay def quoi déedéet déedéet déedéet loolu loolu demewul noonu ah. dañ naan la demal nga kii ah dañ naan la dangay dangay jóg daldi jàppi voilà léegi ginnaaw loolu kon gis nañu lan que ne kon kii ñi war a jullee néew bi il faut mu nekk ku ñoo xamante ni ñii dañoo war a am njàpp ndax buur yàlla du nangu ah julli kenn ci yéen fekk jàppul eh, voilà léegi nag ginnaaw buñ gisee lool léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu julli ji ñu ñëw ci wàllu julli ji lan mooy àttee julli néew c'est ça la question lan mooy àtteem loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute hein dañ cee wute dafa am ñu ne fardu kifaaya la te loolu mooy ñi ëpp comme li al imaam ibn abdul bar niñ la wax sànq almaliki al andalusi daal di wax waaw mu ne lool julli néew boroom xam-xam yi dañ cee wuute ñépp ci ñoom dañ ne fardu kifaaya mooy fardun alal kifaaya bu ko ñenn ñi lool mooy lan mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi ci des voilà loolu am ñu ne sunna waajiba la sunna la joo xam ne farata la waaw alal kifaaya mooy sun lii nag sunna waajiba ala al kifaaya ak fardun ala al kifaaya am na vrai ngandum différence <laughs> ah ngandum différence parce ki ne farata la boo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñi ci des mooy mbir mi loolu lu muy tekki mooy bu ko ñépp bàyyee ñépp ay am bàkkaar mu ngi mel ni ab jullit faatu woon gaa yi naan waayew man daal saay fenn laa ko dul jullee parce que sawaay masuma faale waaw nii la def nekk ci réew mi du faale kenn ci village bi waaye il woon faale kenn ci ay mbiri boppam la ne woon du faale kenn ñàkk ceeg benn ànd ceeg benn peeru ñàkk kersa goo xamante ne nii non man duma dem keneen ki naan non man moom du lool lépp sax mais comme que man doon woon tudd man tudduma ko quoi waaw keneen ki naan comme que man dama doon lor man mooy ku nekk fexe ut say taafantaloo sa waxi caaxaan yoo xam ne parce que lu amoon lu doxoon seen diggante nga ne looloo tax man fenn laa ko dul jullee parce que lii ngeen bàyyi ko ñu dem denc ko yéen ñépp am bàkkaar kuy jullit foofu te yëgoon mbir mi ñépp ay am bàkkaar waaw loolu mooy fardun alal kifaaya alors que ki ne ñeneen ñi ne sunnatun waajiba alal kifaaya mooy même bu ñu nee sunna waajiba mooy ne mbir mi àggul ci farata lu feddale ko la lu ñu war a def loo xam ne bon pas lu ñu war a mais sunna la mooy bu ñu nee sunna waajiba mooy sunna boo xam ne vraiment dafa feddale ko mu akkada waaw boo xam ne moom bu dara tax ngeen baxu mais sauf que. bu ko nit ki bàyyee manuñu ne waa ji nag def na bàkkaar gaa yi def nañ bàkkaar mooy bàyyi vraiment gàttañ lu nañ ci yiwu taxaw kii loolu la mais alors que farata bële mooy boobu da nekk far da ngeen nekk am bàkkaar bu ngeen ko bàyyee voilà léegi nag sof ko li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne jullee néew moom lii la fardu aynin la waaw fardu aynin la loolu mooy àtteem mooy lan mooy liñ la wax sànq il faut am ñu ko taxawee ak waa ji nu man di mel même bu dee pervers la même bu dee pervers la dañ koy jullee même bu dee pervers la dañu koy jullee le pervers le plus pervers de tout les temps dañ koy jullee waaw fekk jullit la mooy loolu nag mooy affaire bi mooy maadaama waaw maadaama huwa muslimun kook duñ koy jullee moo tax waxi caaxaan yi ngay dégg mooy loolu ñu xamul koy wax waaw ay waa ji ab ab eh, góor jigéen bu faatu gaa yi ne non seulement gaa yi dinañ exagérer dañuy ñëw ba ne kenn du ko suul sax ci jàkk ci ci kiiwu julli ñi kan moo la wax duñ ko suul ci al ci almeeru julli ji lañ koy suul kenn du ko suul fenn fu dul ci almeeru julli ji mais yéen kii yéen mooy parce que yéen loolooy seen opinion yéen a gën a xam buur yàlla wala yéen a gën a mën a am di di way ak xër ci diine yàlla yi ka bor ka yonent ma lay saa saa ak boroom xam-xam yi wal iyaazu billah hein loolu la mooy ne fekk jullit la dañ koy jullee sauf que sauf que sauf que mooy mooy nit ñi nga xam ne nit ñu sell imaam raatib yeeg ñooñu moom bu ñu ko jullee waaw loolu bu ko bu ñooñu moom buñ fekk julli ji parce que loolu day may loolu day conforter kàccoor yi mel ni ñoom waaw loolu la ah kàccoor yi mel ni moom day ndax gars yi dañ naan ah kon de mën nañoo def lu ñu neex waaw mën nañoo def lu ñu neex ah mën nañoo def lu ñu neex parce que dara fii daal benn affaire la ku faatu it lu mu ñàng ñàng ñàng imaam bi dinañ la gaa yi dinañ la jullee gaa yi lay jullee ah te ñoom moom waaye sëriñ diw moom ku mu jullee sa affaire baax waaw sëriñ diw li mu ku mu jullee say jullee ku mu jullee say mbir baax moo jullee suñu waaji te suñu waaji xam nañ ni mu nee woon waaw comme ñun la meloon kon nag kooku dañ naa kooku du ko jullee ah ah non non non ay sama mbokk la woon après mais na nekk sa doom sax nga nekk imaam ratib bi dañ naan yow bu ko jullee comme yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax am nay jamono comme ñu ne saxiix bi koo fi amoon bor ñëw du la jullee waaw début bi parce que da doon bañ gaa yi sàggane mbiru bor ak mbiru bor ni mu grave waaw yow loo xamante ne nii yonent mi alayhi nit ki bu dee dafa am bor fayu ko bu génnee àddina même bu dee ku baax la hein du seet lu dul ñu fayagal ko bor bi mooy loolu lu la. bu deful woon noonu début bi nit ñi mën nañ ko jàpp ne mbir mi c'est pas trop grave déet c'est grave yonent ba lay sa sam taral ci moo tax ku masoon a amoon bor du la jullee day laaj ndax waa ji am na bor bu ñu ne ko mu ne sallu ala saahibikum jullee leen seen néew waaw waaw loolu après nag ba marqué affaire boobu ba gaa xam kon gravité bor bi ak lam waxoon Seydina ah, ki Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari am mbokkam bu génn ànd nee na yonent ma ne saa saa am laajte hein daal di laajte ñëw laajte ndax ne am na bor ñu ne waaw mu ne sollu ala mawtaakum jullee leen seen néew bi nee nag oh, ma daal di kii nag affaire bi daal di may touché ma ne ma ne yonent ma ne saa saa am non maa man nga koo jullee maa maa ngi rangu bor bi maa koy fay nee na yonent ma ne saa saa am temps mu waaw saa fu ma dajeeg mam fu mu ma gis ne ma yaa aba qataada ndax fay nga bor bi yow abu kataada ndax fay nga bor bi waaw nee ma naan ko déedéet ba bés bi ma benn bés ma dajeeg moom mu ne ma yaa aba qataada yow abu kataada ndax fay nga bor bi nee na ma ma ko waaw mu ne ma al ana léegi nag lay door a sedd waaw Allahu akbar loolu moo tax dañuy caaxaan rek ak suñu miraas yi ñu fi nekk di di nit ku ñu wara a di miraas di xëccoo xaalis boo xam ne xoolu ngeen ndax borom yi fay ngeen koo mbir bala ngeen a xool lu ngeen di miraas xool leen ay borom ba pare xanaa hein hein walla loolu la loolu la mooy xool leen xool leen ki ngeen di miraas waaw ba pare ndax amoon nay bor bu amee ay bor ngeen fay ko ba pare ngeen door a xool bor yi wasiya yi yooyu yépp ak yooyu yépp yi nga xam ne dafa waroon ci alalam mu waroon ko génne comme mu amoon zakat bi mu waroon a génne génnewu ko yooyu yépp dangeen ko war a kii ndax bor yàlla la wa daynullahi ahaqqu an yuqda na alayhi salaatu wasalaam waxoon te nag borub yàlla moo gën a yeey ñu fay ko ngo kon nag mbir mi nañuy bàyyi xel ci loolu te bañ a topp rek li nga xam ne mooy hein topp rek bëgg alal ji yow xanaa xamoo ne waa ji dem fi mu jaar ngay jaaraat de jarul yàkkamti fi mu jaar ngay jaar mooy ne bés di nga ñëw yawit ñu war laa miraas bés dina ñëw nga war a dem suuf xanaa nag bëggoo yow daay toppatoowuñ xoolu ñaw sa mujj fa nga jëm waaw ndax bu dee da am bor yoo fayul lii walay xaar ak loo baax baax baax ah est-ce que bëggoon nga nga nekk yawmal qiyaam di ami problème say mbir du neex barsax say mbir du neexagul ndax rek fayaguñ say bor gaa yi nekk fële nag di xëccoo sa meraas waaw ku nekk ut sa groupe bopp yor ku nekk yor sa jaasi di gor sa bopp moroom loolu waxoon naa la balaa waa ji faatu la gaay yi di di di seen seen groupe yi kay former seen groupe yi seen clan yi ku nekk ak kiiwam waaw lenn rek yam yoo xam ne sax balaa baay balaa paabee gii lañuy dóorantey jaasi kay bu génnee àddina nag bopp yi tojandoo loolu ñaaw na lool loolu ñaaw na voilà kon nag lool la Ah. <coughs> loolu kon lu leerla <coughs> euh, ñu ngi woon ci wàllu fay bor bi lañ doon wax euh. ah waaw mooy ñépp lañu jullee te mooy yonent may saa saa waxul ne bor bi neewul bu ko kenn de dane yéen jullee leen ko finalement ba mbir yi kii bi ba marqué lool après moo leen doon jullee ñoom ñépp waaw ku kii rek mu jullee la moom alayhi salaatu wassalaam mu jullee la kon nag lool la hein waa joo xam ne it bàkkaarkat bu mag la jullit la ci jàkka ji ci ci ci kii bi dañ koy jullee te dañ koy suul ci almeeru jullit ñi loolu kese la ay ay homosexuel la woon bu ko kenn dugal ci jàkk ci ci ci almeer yi nañ ko loolu moom mooy waxi ñii nga xam ne ah xamuñu mais nag yéeme na fi ngay gisee nga dem ba gis nga dem ba gis ñi nga xamante ne ñooy ñi ñuy woowe naan ay ustaas lañu hein ñu ñu naan ay ustaas lañu ñu ñëw di def lan di wax wax ju mel noonu comme li gaa yi xamul yi di wax allahu akbar allahu akbar loolu moom yéeme na léegi kon mooy ñépp kon lañuy jullee ah maadaama waa ji jullit la même ahlul bid'a wal ahwa sax dañ leen di jullee fekk nekkul bid'a joo xam ne day def yéeféer waaw bu dee bid'a joo xam ne moom bid'a bu lay dugal ci nga nekk yéeféer la kooku taxul ñuy wax mais fe maadaama jullit la kooku dañu koy jullee waaw dañu koy jullee voilà léegi nag kon loolu mooy euh, li nga xam ne mooy kon àttee àttee julli jullee néew mooy dafa nekk ah loo xam ne fardu kifaaya la voilà fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ñeneen ñi ci des bu ko ñépp bàyyee nag a ah, day ñépp a yamandoo bàkkaar rek ñépp ñoo yamandoo bàkkaar bu leer sax boo xam ne benn naa table du ci am kon loolu mooy àtte bi léegi nga ne ma eh taxawal ana say dalil parce que wax nga ma ne la mais wax naa jaar naa ci mais da nga bëgg ku la ko kii sallu ala saahibikum bi ñu wax sax hein yonent ma lay saar saam doon wax te xadiis mu ngi ci saxiixu imaamul buxaariyu raxmatullah alayhi voilà mooy bi mu doon wax naan muy xadiisu seydina abu hurayra bi nga xam ne ci lay wax moom laal mu ngi ci saxiix bi voilà wa préciser wu ma doon ban saxiix mooy saxiixu imaamul buxaari la ne ku amoon bor dalay laaj est-ce que waa ji bàyyi na fi bor waaw buñ nee ko eh, mu ne si mu ne kon jullee leen sallu ala saahibikum jullee leen ah. seen néew te tamit Seydina yam na yeneen saxaaba yu ko solo voilà même waaja kii woon ca toolu xare it loolu la waxoon comme ni ne ci Muwatta imaamu Maalik waaja nga xam ne ca toolu xare la faatu woon mais yonent mi aleyhi salaatu salaam nangu ko woon jullee parce que nee na daa am lu mu jël waaw daa am lu mu jëloon ci ma ci màng mi te te te départagé wuñ ko mooy xulul gi ñu doon a sànq neewu leen bu ko kenn jullee moom wu ko mais da leen ne sallu ala saahibikum kon lool la kon lool la kon nag lool mooy àtte bi mooy àtte bi julli néew fardun kifaaya te gis nañ ci liiw ki liiw kii bii nii hein Euh, euh, euh, najaashi bi dana fa quumu fa sallu alayhi jóg leen ñu jullee ko moo tax sax am na ci boroom xam-xam yu ne mbir mi sax farata la waaw waaw waaye loolu ci kifaaya mooy li gën a dëgër que ne kifaaya la mais pas farata pour ñépp waaw du farata ci ñépp ah voilà mais fardu kifaaya la comme l'imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi mu ne as-salaatu ala mayit ala ala maytin maytin mooy ci nga xam ne moom yaa ngi dund mais tu es tu yow di nga faatu waaw loolu mooy may mooy mayit moo tax yonent ma lay saasaam suñu boroom ne ko woon innaka mayitun wa innahum mayitun yow da dangay faatu mooy ne yow nit ki booy dund te appelé à mourir un jour façon mooy loo dund dund dund bés dina ñëw nga faatu voilà innaka mooy mu ngi wax naan ko innaka mayitun yow mooy mortel voilà mooy mortel loolu mooy baat bi ci français mortel buñ nee tous les hommes son mortels mooy loolu mooy ñépp ñéppay faatu ji loolu mooy mayit alors que mayit mayit ak sukoonu yaa bi maytun kooku mooy ku faatu mooy néew bi voilà kon as-salaatu ala maytin fardu kifaaya bila xilaaf indana wa huwa ijma waaw mu ne farata la dullee néew farata la ci ñun mooy ñoom Shafi'i yi mais ak boroom xam-xam yi tamit bilaa ijma mu ne huwa ijma te loolu ijma la mu ne nag li nga xam ne moom lañuy ñuy soloo ci lenn ci maalikiyé yi lu wuteeg lii nag moom loolu mardud la lu ñuy delloo la mais lii mooy li gin a dëgër mooy ne farata mbir mi du du sunna de déedéet farata la fardu aynin la voilà euh, kon tey dañuy yem fii Hmm? dañuy yem fii te wax nañ la du ñaan ak julli la du ñaan ak julli la voilà kon incha allah tey dañuy yem nii jotaay bii di ñëw ba léegi ci wàllu salaatul janaza wala salaatul jinaasa ah jullee néew kon gis nañ àtte bi mooy ban àtte la yor léegi nag bii di ñëw incha ñu daal di gis dugg ci naka ana naka lañuy ñuy jullee néew ginnaaw bu ñu xamee ne loolu la ah naka la ñuy jullee néew loolu benn affaire la ah waaye am na yeneen mooy eh, ki koy booy jullee néew fan nga koy ta fan ngay taxaw féete ko néew bi ki koy jullee mooy imaam bi fan lay taxaw est-ce que ci diggam lay taxaw wala ci côté bopp bi wala ci côté tànk yi mooy néew bi da koy teg ci kanamam ak tamit nan la ñuy jullee bu dee mbooloo la est-ce que mën nañoo jullee mbooloo mu bari comme ñu bari faatoondoo ñu dajale leen daal di leen jullee benn julli loolu est-ce que mën naa nekk waaw ak tamit lan lañuy nan lañuy ñuy jullee néew mooy nit ki bu taxawee di julli néew lan lay wax ak lan lay def est-ce que daa am ay ruku' ay sujud ay yooyu est que yooyu am na ceeb déet yooyu insha allahu taala